بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار النبوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ak foo man nekk nu jël ñaari zikru ci azkaar yi nu baaxoo di jàngale di leeral li nga xam ni mooy maani yi te mooy li mu wund te ñu war a jël fukkeel ak benn اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه ashhadu an laa ilaha illa ant aaudu bika min sharri nafsihi wa min sharri shaytaani wa shirkihi am nañu jàng wa sharakihi wa an aqtarifa ala nafsi su'a aw ajurrahu ila muslim allahuma yow sunu boroom aalimal xaybi aalima dañ ko nasab ci xarfu nidaa woo xam ne dañ ko xasal xam nga xarfu nidaa su fekkee li muy dugg daa nekk mudaaf manis na koo dëgg mi ngi doonoon yaa aalimal xëy bi naa doon itam marfuu manis na ko rafa jàppe ko mu nekk xabar ci mubtada mu ñu dagg nga xam ne boo nekkoon allahuma aalimul xëy bi day mel ne xabar la ci anta aalimul xëy ñu dagg mubtada bàyyi fi xabar ji yàlla yow sunu boroom alima xëy bi yow mi xam li ñuy wax alxëybu alxëybu mooy loo xam ne daa euh, fàddu wuute nañ ci nag ñoom boroom xam-xam yi rawatina ñuy gëstu ci fànn gi am ñu ne alxayb bu mooy almaadum lu ñàkk lu mel na tey ji euh, doom ji nga xam ne yàlla bind na ko nga war koo am te amagoo ko su yaayam ambagu ko euh, kooku mën nañ ko jàppi maadum ñu ne loolu xaybu la dëgg la loolu xaybu la ndax doonut loo xam ne luñ mën a jàkkaar loolu la al shahaada na mooy ku am luñ mën a teg loxo ni kii euh, al mawjud al lépp loo xam ne daa am lu mel ne ñi ngay jàkkaar lool asamaan si ngay yi ngay jàkkaar lool ñi ngay jàkkaar lépp shahaada la am nañu ne alxayb mooy lépp loo xam ne daa fàddu jaam ni shahaada nag mooy loo xam ne ñi ngi jàkkaarloo ak moom am ñu ne alxayb mooy asirru mooy loo xam daa làqu al shahaada mooy al alaaniya loo xam ne ne fàng am ñu ne alxaybu mooy alaxira alchahaada mooy àddina am ñu ne aalimul xayb wa shahaada mooy ki xam la nekkoon muy aalimu maa la nga xam ne moo amoon te boobu yàlla bindagul kenn la amoon moom rek moo ko xam alxaybu la li nga xam ne moo am nii itam muy wa yakuun loolu mooy achahaada ala kulli xaalin prix li ñuy bari bari mënees na koo nangu ndax kenn ku ci nekk day jël alxaybu xool loo xam ne xayb mën na koo firi mu ne lii la loo xam ne shahada man na koo firi mu ne lii la keneen xool moom itam loo xam ne jàpp na ne lii xaybu mën na koo doon mu ne lii mooy xaybu euh, lu jàpp na lii ashahada mu ne lii mooy ashahada xeet yooyu dana am ci prix nga defee ne ay piri yu bari yu bokkul la fekk boo leen xoolee ñoom ñépp euh, menn prix mi dong la ndax keneen kenn alxaybu mooy lu fàddu jaam ñi la wax dëgg la ki ne alxay bu mooy asirru lu làqu muy secret ku ne xam ne ne loolu lu dëgg la ki ne alxay bu mooy alaxira mu ne xam loolu dëgg la yàpp ne alxay bu mooy la nga xam ne moo amoon njëkk yàlla di bind kenn kooku itam li mu wax dëgg la mu ngi mel ne eh, ci pirim alquran léeg-léeg yu mel noonu da ciy am ihdina sirat al mustaqim as sirat al mustaqim da nga gis ku ñëw ci mufassiroon yi daan ne mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam am ku ñëw ne mooy lislaam am ku ñëw ne mooy alquran soo ñëwee nag di nett li jàpp ne lii ay xilaaf yu bari yu bokkut la fekk wax yëpp daanaka benn wax dong la waaw ndax asiraatal mustaqim ki ko firee lislaam ku ne xam na ne lislaam moo yoon wu jub bi ki ko firee muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ne xam na ne mënoo dégg lislaam te jaaroo ci muhammad sallallahu alayhi wasallam ki ko firee alquran ne xam na ne alquran mooy lii teg nit ñi ci asiraatal mustaqim moo tax benn borom xam mag daf koy bàyyi lu bañ ngay yanu yu mel noonu jàpp ne ay wax yu bari ci am te fekk boo xoolee wax yëpp mën na suna dajale kon allahuma aalim alxaybi wa shahaada yow mi nga xam ne yaa xam lépp lu fàddu waaye yaa xam itam li nga xam ni daa teew loolu alquran buñ ci delloo dañuy fekk yàlla da ciy tagg boppam bu ñu xoolee ca mu suratul xashri huwa allahu alladi laa ilaha illa hu aalimul xaybi wa shahaada mela mela woowu indi na ko fa alimul xaybi wa shahaada kon mi ngoog alimul alimal xaybi wa shahaada fatira samawati wal ard yow mi nga xam ne yaa bind juróom-ñaari asamaani yaa bind itam juróom-ñaari suuf yi buñ ne baatu fatara ashay'a mooy bada'ahu wa xalaqahu loo xam ne yaa ko sos yaa ko juddul kenn ci boroom xam-xam yi doon na wax ne baatu fatir bokk naa ci ñi jàppoon ne lii xawma ko benn bis laa fekk ñaari kaw kaw ca àll ba ñuy xoloo ci ab teen kenn ki naan ko ana awalu man fatartuha man man baat bi kon dëgg dëgg dëgg lii mooy cosaan li maanaam man maa njëkk a gas bi nga xam ne euh, baat boobu la jëfandikoo te jamono boobu ab arab piir la boo xam ne ku sell ak arab la kon baatu faatir buñ ko waxee mooy lu fi nekkutoon nga créé ko juróom-ñaari asamaan yi nekkuñu fi woon juróom-ñaari suuf yi nekkuñu fi woon suñ boroom sos ko rabba kulli shay'in yow mi nga xam ne yaay buurub lépp rabba kulli shay euh, lépp loo xam ne daal am na lu dul yàlla rek yàlla mooy rabboom loolu buñ jàngee mujjug sooratul an'am danañ ko fa fekk qul a gayra abgi rabba wa huwa rabbu kulli shay danañ ko fekk itam ci innama umirtu an acbuda rabba hadihi albaldati alladi xaramaha wa lahu kullu wa lahu kon boroom bi mooy boroomub lépp rabba kulli shayin rabb firi woon nañ ko ne ñett dana ci daje nga soog koo mën a doon ñett yooyu bu ci manqué buñ la tuddee rabb it dañ lay nax ba ca jiitu mooy da ngay mën a bind alxuraan nee na ubudu rabbakum alladi xalaqakum da ngay mën a moom moomeel gu yaatu lépp loo bind rek da koy moom la shakka ci ne kenn ku ci nekk la nga bind buñ la ko moomalee wàcc nañ dalikum allahu rabbukum lahul mulku waaye da ngay mën a tadbiir itam di doxal maanaam li nga bind lépp yaa yor seen euh, commandement inna rabbakum allahu alladi xalaqa alsamawati wal arda fi sittati ayyam suma stawa al arsh yudabbiru al amr kon rabba kulli shay'in boo déggee ñu ne rabba kulli shay'in rek jàppal ne baat bi li muy gàtt gàtt làmb na mooy ki bind lépp moom lépp di doxal lépp wa malikahu tey ka ko moom rabba kulli shay'in wa malikahu wa jooju day gën a fedd li rek mm, lim ne rabba kulli shay'in ndax ku ne xam ne ne koo xam ne lépp yaay rabboom loola itam yaa koy mën a moom rabba kulli shay'in wa malika mu teg ci ashhadu kon daa mel ne lim bëgg a seede daa njëkk jaar ci tagg sun borom daa njëkk jaar ci tagg sun borom xamal ko ne ko yow yaay ki xam li fàddu xam li teew bind juróom-ñaari asamaan yi bind juróom-ñaari suuf lépp yaay rabboom lépp yaay malikam baatu malik nag baat la boo xam ne euh, baat bu jotal la ci moo gën a jotal boo ko seetee ci malik moo tax boo xoolee ci alxuraan am na ci benn yoon ñëw na ci benn yoon ci mujj sóotul xamar innal muttaqina fi jannaati wa nahar fi maqaadi sidqin inda malik inda malik muqtadir daanaka boo xoolee baatu malik boobu foofu rek la la ñëw jële si yëpp al malik la mi ngoog allahuma عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد ما ngi seede seede nag day ànd ak xam wa ma shahidna illa bima alimna moo tax alquran illa man shahida bilxaqi wa hum yaalamuun mi ngoog moo tax baatu laa ilaha illallah bi ko borom bi subhanahu wa taala di sàkku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy sàkku ci moom dane ko wax xamal dane ko xamal faalam ndax bala ngaa seede faalam annahu laa ilaha illa allah wax ko ne qul laa ilaha illa allah ndax dara mën nga koo wax te fekk doo xam li ngay wax lu mu doon comme ni ñu ko gisee ci jamono ji eh, ashhadu an laa ilaha illa anta a'udhu bika maa ngi làqu fi yow maa ngi mus lu ci yow sunu borom min sharri nafsi ci ayu sama bakkan ah bakkan dafa am aw ay waaw bariwaana lu nit tàbbi loo xam ne lu ko mën a yóbbu sawara la loo xam ne lu mën a am merum yàlla la te fekk bakkanam bii la ca topp moo ndax borom bi subhaanahu wa taala naan képp koo xam ne ragal na ne dana taxaw ci kanam yàlla ëllëg da teg mu wa nahan nafsa wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa nahan nafsa kon yow sa bakkan am nga sañ-sañ am nga man-manub man koo tere nangam loo xam ne si xawaa la euh, bànneex la boo xam ne suñ borom subhanahu wa taala santaanewu ko am na bànneex yoo xam ne santuñu la nga di ko tere bakkan bi lu mel ne li nga yëg ci booy lekk lu la dagan li nga yëg ci booy lekk booy naan lu la dagan li nga yëg ci booy seq ku la dagan boo tax borom bi ay waxam dafa mat wa man adallu mimman ittabaa hawaahu da caa teg bi gayri hudan min allah kan moo gën a sànk koo xam ne ma ngay topp bànneexam waaye nag bi gayri hudan min allah kon yow mi naan ndox danga ko naan bi hudan min allah ndax borom mi moo ne kulu washrabu yow mi lekk noonu kii seq ak soxnaam noonu kon to mi ngi topp bànneexam dëgg-dëgg ndax loolu lu bakkanam bëgg la waaye nag da koo topp bi hudan min allah kon ayu bakkan mooy bakkan day digle lu ñaaw inna nafsa la amaaratun bi suuta da ciy dëkk saa su nekk ay woowu nga xam ne moom la bakkan amee nag moom ngay muslu yàlla musal la ci bari waa na tey ku jàdd aw yoon dugg ci sëy bu ñu tëkkut fekk la ko ci dugal mooy bakkanam bii baraana ku jël alal li jaambur la ko ci dugal mooy bakkanam bii ndax lu bakkan bëgg la muy alal eh, su ko defee bu ko jaarut ci bi hudan min allahi rek faaw mu jaar ko ci foo xam ne eh, seytaane ku koy tëralal wa min charri cheytaan moom itam Euh, ku ñu xam la ku xam la noon bi gën a rëy la ci doomu aadama suñu borom nee na inna cheytaana lakum aduw cheytaani seen noon la waaw loolu rek waroon naa tax ñu jàppee ko am noon ndaxte borom bi nga xam ne moo bind moo ko bind te xam ko moo déclaré ne moom sunu noonu la daal di teg ne na ngeen ko jàppee sax am noonu fattaxiduhu aduwa kon maa ngi muslu wa min charri cheytaan wa shirkihi ak bokkaaleem wala yi ak ay fett ngalam maanaam ay fiiram fiiram yi nga xam ne daf koy teg di ci jaarale di ko di ko di ko teg ngir nit mën caa jaar mu rax ci kawam seytaane ba dina ay fiir jigéen ci ay fiiram la bokk alal ci ay fiiram la bokk كلامي وشوقي قد مزجت به رجائي على خوف فمن خوفي مدافي ومن عرف المحبة عن يقين حرام